a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu wa sallama ala al-mab'uuthi rahmatan lil aalamiin nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du fa yaquulu al-imaamu hujjatul islaam wa abu zakariyaa hujjatul islaami <laughs> abu zakariyaa an-nawawi rahimahullah fi kitaabihi riyaadus saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wassalaam fil baabi salaasu mi'a wa samaaniyatun wa xamsuun baabu karaahatil xuruuji minal masjidi ba'dal adhaani illaa li'udrin hattaa yusalliyal maktuuba. kon walillaahi alhamdu wal minna suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ chapitre 357. baabu nahyi anil ishaarati ilaa muslimin bi silaahin wa nahwi loolu liñ fàtte woon. mooy mais léegi bu dee gars yi dañuy entraîné nag <laughs> bu dee ay militaires yu entraîné lañ wala yu mel noonu di def simulation de guerre wala yu mel noonu ñu ne non bokkul boobu baax na ba ñoom armée yu ñu utiliser boobu du armée yuy gaañaate waaw du ay balles réelles léeg bu dee pistolet la waaw wala ñuy def ay simulation comme comme xabasha euh, ya lañ doon def ci jàkkaay yonent bi saa alayhi wasallam jouru feet ba. ñu yor seen kii yooyu di wat di def nii mooy doonuñ ko woon jëmalante quoi comme di di di di di comme teng teng mal ne ay zoro noonu mais ci kaw rek pas di ko jéem a jamante nii ah <laughs> ah mais pas loolu c'était pour simulation tamit booy entrainement loolu euh, euh, loolu taxul ñuy wax voilà te boobu dañuy jël ay matuwaay ba lépp loo xam ne arme bu mën a gaañe dañ koy moytandiku waaw boobu mën nañ jël ay ay arme fictive la ñuy wax xaw ma arme fictive xaw ma lan fictive factice xaw ma lan xaw ma koy seet leen baat bi fictice xaw ma lan seetal mel ma baat boobu <laughs> voilà wal iyaadu billah léegi fii xadis biñ mu jëwoon gis moo doon xadis ay naa jaabir ñaari xadis la fa doon 1784 mu ne woon wa an jaabirin radiyallahu anhu annahu qaal naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yuta'ata as-sayfu maslula walillahi alhamdu wal minna tey chapitre bi ci tegu balee ñu ngi ci kitaabul umuur al manhi anha chapitre 358 mu ne baabu bunt karaahati sib alxuruuji génn minal masjidi ci jàkke ji ba'dal ginnaaw bi ñu noddee ba pare yow nga nekk ci jàkke ji ñu nodd ba pare nga ñëw génn quoi <laughs> terewuñ tere loolee illaa li lu dul ngànt moo ko waral comme waa ji ah nodd nañ ba pare waaye laata imaam biñ noddee ba pare ah mu mu bëgg a dem toilette ah foo jaar nag dina génn wala njàppam toj kooku waxuñu ñoon wala wax mu buri mu buri xaw ma ba kan yi di sotti deret te bu boobaa na def loo xam ne ñépp dañuy ku ko gis xam ne kii kat lii moo tax bu ñëw rek génn noonu ñuy aw ñaam jortu ci moom waaw moo tax yenn boroom xam-xam yi naan même bu dee ne sax toilette la bëgg a dem na comme si bakkan bi day mel ni daay am lu mu ciy taf comme benn mouchoir yor ko di génn bu ko defee képp ko xool gis ko muy génn ñu xam ne kii daa am ngànt mais bu demee génn noonu gars yi mën nañu aw ñaaw njortu ci moom te moom moo ko waral kon tere buñ tere nit ki génn ci jàkke ji baadal azan yi ginnaaw bi ñu noddee illaa <laughs> li <laughs> onze am nenn <laughs> yàgg na voilà benn waay bi ma ko doon laaj naan moo xëy mais waa ji de dañoo nodd ba pare ay 2014 yooyu la woon quoi euh, hein <laughs> sama benn waay bu kii sax après bu génn quoi te loolu daa mel ni dañ koo tere de bi ma <laughs> fàtte xadiis bii la doon wax quoi waa ji jàmbaare sax <laughs> doon laaj waaw loolu moom waaw kay ñun nag ñu ngi ci <laughs> baabu karaahatil xuruuji <laughs> waaw <laughs> euh, euh, sibuk génn minal masjidi ci jàkka ji baadal adaan ginnaaw bi ñu noddee illaa li udrin ba mu des ngànt <coughs> mu génn xatta ba yusalli muy julli al maktuba farata bi tax ñu nodd bi ñu nodd te moo ko fi indi léegi fii al imaam indi fu aaya mu indi fi benn xadiis kese mooy xadiis waaw ah. alhamdulillah mu ne an abi sha'tha'i annahu qaala kunna qu'udan ma'a abi hurayrata radiyallahu anhu fil masjidi fa'adhana al-mu'adhdhin faqaama rajulun minal masjidi yamshi fa atba'ahu abu hurayrata radiyallahu anhu basarahu hatta xaraja minal masjidi fa qaala abu hurayra radiyallahu anhu amma haadaa faqad asaa abal qaasimi sallallahu alayhi wa sallam rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala kon al imaam al xaafiz an mu ne an Abi Sha'thaa'i mu ngi jële ci taalibe saxaaba bu naan Abu Sha'thaa rahimahullah annahu qaala nee na kunnaa dañu ne woon qu'uudan yekki woon daal di woon toog ma Abi Hurayrata ah nekkoon nag Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu fil masjid yi jàkka ji loolu nag buñu nee al boobu en général jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam la mais Abu Hurayra foofu la loolu ñi di sol dàll bu ñuy julli ah <laughs> ah <laughs> wala di ba pare di tere ñu ñuy woor àjjuma mu ne ah waat naa ci boroom fekk doon wër kaaba gi quoi ci boroom néeg bii que ne gis naa yoon saa saam fee ci ginnaaw maqaamu Ibrahim fee alayhi salaatu wassalaam mu julli. wane ba pare dem ay dàll ma ngeeg moom mooy mooy sumbu leen woon ay dàll la yor saa sam jullee ñaari rakkaay tawaaf yi waaye waaye maa ngi seede di waat ci boroom néeg bii këne ab yonent lay saa sam moo tere kuy wéetal ajjuma di ko woor moom kes waaw <laughs> waaw kay booy du foofu Kaaba ga la woon du Medina waaye en général fii taalibe yi euh, euh, bu ñu nee àll bi àll bi lil en général jàkkaay Medina ji lañ ci jublu quoi surtout saxaaba boo xam ne moom Medina la ne woon muy abu hurayrata radiyallahu anhu léegi nag mu ne biñ nee ci jàkka ji noonu ak moom fa azzana al noddukat bi daal di le muezzin def son appel à la prière allahu akbar allahu akbar allah di noddee <laughs> fa qaama benn waaye daal di jóg ci jàkk minal masjidi ci jàkka ji yamshi di dox bi mu génnee di dox fa atba'ahu abu hurayrata basaro seydna abu hurayra di ko xool di ko xool di ko xool xatta xaraja minal masjid ba waa ji génn jàkka ji fa mu ne abu hurayra seydna abu hurayra radiyallahu anhu ne gaayam to ama hada kanta kii génn moom faqat dëgg-dëgg asa mooy na abal qaasimi borom séddale bàyyi séddale muy yonent bi salawaatullahi wasalaamu alayhi mooy na mooy lii mu def lu yonent saa sam tere la te ku def lu yonent saa sam tere mooy mooy nga ko mu ne xadiis bi rawaahu soloo na ko muslimun al imaamu abul xuseyn muslim ibnul hajjaaj al qushayriyu an naysaburi rahmatullah alayhim léegi laaj bu njëkk bi mooy hmm? est-ce que ñoom ñaar dong ñoo kaa solo ñu ne leen diit seen sëriñ di al imaam muslim la wax moom kese mooy sëriñam imaam ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal na ko noon bokku taalibam abu daawud at-tirmidhi an-nasa'i ak ibnu maaja mooy rawaahu li nga xam ne mooy ashaabu sunanil arbaa bu ko imaamul buxaari solo woon muy rawaahul jamaa waaye moom solowu ko tafarrada bihi muslimaanil buxaari imaam muslim moo ci wéete wóllif seydina wa mawlaana abu abdillah al buxaari muhammadu ibn ismail ibn ibrahim ibn al mughira ibn bardisba wala basdisba bu la ci neex nga wax al jonfi al buxaari amirul mu'minin kon imaam rahmatullah alal jami imaamu muslim mu ngi koy ni kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa hmm? baabu nahyi anil xuruuji minal masjidi idaa azana al mu'azzin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 mu jële ki nga xamante ne mu ngi tuddoon mooy ibrahim ibn al-muhajir mu ibrahim ibn al-muhajir ibn jabir al-bajali abu ishaq al-kufiyu rahimahullahu taala génn àddina entre l'an 120 ak l'an 130 rahmatullah alan an abi sha'tha'i moo ko jëlee ci abu sha'tha di sulaym ibn al-aswad ibn hanzala ñii ne abu sha'tha ñii ne abul ash'ath bu ci nekk dañ ko koy woowe al-muharibi al-kufiyu rahimahullahu tabaraka wa taala am na nag ñu ne Sulaym ibn Ayyub la au lieu de Sulaym ibn Aswad wallahu taala a'lam génn àddina 82 am na ñu ne la 85 wallahu taala a'lam annahu qaal kunna qu'udan fi lmasjidi ma abi hurayrata radiyallahu anhu di alxafidu alyamani addawsiyu alyamaniyu abdurrahman ibn Sakhr ci li gën a siiw génn àddina la 59 radiyallahu anhu mu ne dañu ne woon ak moom fa addana al muazzinu fa qaama rajulun min al masjidi yamshi fa atba'ahu abu hurayrata basarahu hatta xaraja min al masjidi fa qaala abu hurayra radiyallahu anhu amma haaza faqad asaa abal qaasimi voilà <laughs> kon mooy nii la waaye eh, lii nii eh, mooy xadiis bi Eh, imaamu ahmad rahmatullah alayhi da cee yokk moom ni mu ko soloowee dane eh, mu yokk ci foofu ne amarana abu sayna abu hurayra da cee teg ne amarana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam idha kuntum fil masjidi fa nuudiya lis-salati fala yaxruj ahadukum hatta yusalliya waaw te sanadam sanad bu wér la mu ne yonent bale saa saa moo ñu digal ñun ne bu ñu nekkee ci jàkke ji ñu noddu bu kenn génn kenn ci yéen génn lu dul mu julli ba waaw léegi kon lii moo tax mu ne ama ada waa ji day romb ñu nodd ba pare waa ji jóg di génn Abu Hurayra naan ko nii di ko xool waa ji di dox mu koy xool di ko xool di ko xool ba waa ji génn mu génn mu ne amma hada kanta kii moom kay génn mooy na Abul Qaasim mooy na yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii façon la buy wane ne loolu dañ koo tere tere waaw parce que li mooy li Seydina Ammaar doon wax radiyallahu anhu Seydina Ammar ibn Yaasir Abul Yaqzan radiyallahu anhuma dane mooy man man saama yawma shakki faqad asaa Abal Qaasim comme wax ju nii képp ku ku ku woor bés bi ñuy duute est-ce que suba la koor géem déet suba la koor géem déet nga ne naa def ngir lu gën a wóor naa ko woor mu ne képp ku ko def mooy nga Abul Qaasim mooy nga yonent bi saa sala wane ne loolu dafa xaraam dañ ko tere en tout cas dañ koo na imaamu nag bu dee côté bii génn ci jàkka ji moom daa jàpp ne attir mooy lu ñu sib la moo tax mu ne baabul baabu kërakati mu ne baabu kërakati bunt bii de danaan sib gu ñu sib waaw waaw waaye nag képp koo xamante ne nii tarool soriwul muy mazhabu zahiri yi kene daa lool daa xaram woo xam soriwul parce que moo waxu Seydina Ammaar bi dañu niroo ba pare en plus leneen la fait mu ne amarana ci riwaay xadiisu eh, Seydina ah, ah, ah, kii bi euh, hmm, Seydina Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal foofu radiyallahu anhu mu ne dañoon Seydina Abu Hurayra ne amarana radiyallahu anhu yonent saa salaam moo ñu digal ne bu ngeen nekkee ci jàkka ji ñu noddu bu kenn génne lu dul julliwul am na nag yeneen riwaay yoo xam ne mooy wane ne non bu kenn yii nag am na lu mu ko tënke quoi waaw am na lu mu ko tënkee am na lu mu ko tënke ndax imaam al comme l'imam al hafiz ibn hajar rahimahullah di wax ne moom itam dane fiihi karaaha waaw dane fiihi karaahatul xuruuji min al masjidi ba'da al adhan hadis dañ ciy jànge sibeeluk génn ci jàkka ji ginnaaw bi ñu noddee mu ne wa hada lii nag mahmulun dañ koy yen ala man xaraja bi geyri darura koo xam ne li ko génne du lor waaw loom loru loru taxu koo génna ah. saay moo tàmm lii rek wala boobu daa jekki rek waaw moo tax it mooy yaa ngi créer nit ñi di ñaaw jikko ci yow ko di nit ñaaw ay xalaat ci yow <laughs> waaw yow nga jekki toog ci jàkka ji yow bu dee bañ ne bi ñu noddee yow noddu waa ji daa noddu waa ji di génn Seydina Abu Hurayra di ko xool di ko xool di ko xool ba mu génn mu ne waa ji moom mooy na yorente bi alei sat slam Abul Qaasim mais léegi imaginer ki nga xam ne moom daa toog ba ñuy noddu di iqaam allahu akbar allahu akbar wa ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala al falah qad qaamati salaatu allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah ba imaam bi xool sàppee di xool ndax jub na sa waay jub génn da jóg dem yoonam loolu yow yaa indi ci sa bopp ay ñaaw njort yow ku nee ne nodd lañ la wax bul génn yow ngay génn mais loolu lépp nag même après nodd après iqam avant loolu lépp yow bu dee ne nit ki buy julli sax commencé dugg ci julli ji njàppam toj nu muy def day génn dem jàppi voilà kon waxuñu la lool moo tax mu ne lii nag dañ koy yen euh, tere bi ci beel gi tere gi bu dee ne euh, loruta waralul génnam gi waaw foofu wa bu dee ne loru la moom loolu mën a nekk la voilà waaw loolu mu ne wa zalika mislu loolu misaalam an yakuna muhdisan waaw xadasa mooy dafa am xadas dafa tojal aw junuban wala mu am ja mu am janaaba aw kaana xaaqinan wala mu nekk koo xam ne dafa pressé waaw kii foog mu dem ci toilette ya ah, sinon wu mooy tuul te yonent saa salaam gisoon nañu xadiis sayna sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha la salaata bi hadrati ta'am wala wa huwa yudaafi'uhu al-akhbathan julli amul fekk bu ñu taajee ndab li servir ko ñu war a lekk bu fa nekkati di julli wala wa huwa déet bu dee ne waajay waaja julli yu daafi'uhu mu ngi jañanteeg moom al axbasaani ñaar yi nga xam ne moom lay def ca toilette ya soit muy xayta wala muy tuur ndox bu dee yooyu ñu ngi ñu ngi ko pressé bu mu fi nekk di julli ah loolu julli jooj bu mu julli waaw yeneen saa sax ne léegi kon kooku kay xam ne bu dee waa ji daa pressé lu mel noonu kooku bokkul kooku mën naa génn waaw aw xasala bihi ru'aaf wala li nga xam ne mooy ak buri gén euh, euh, bakkan bi commencé di sotti deret aw nahwi dalik wala yu mel noonu aw kaana imaaman bi masjidin aaxar <laughs> mu ne wala bii nag imaamul xaafis ibn nee na wala bu dee daa nekk imaam ci beneen beneenum jàkka <laughs> mooy daa nekkoon ci jàkka ji toog noonu xaw ma nu doon def ci biir jàkka ji <laughs> rek noddukat bi noddu ba pare mais moom moo war a jiite beneen jàkka bi ah <laughs> mu génn mu ne xanaa loolu tamit ci la <laughs> mu ne waqat lii ma wax nag axrajahu Tabaraani al imaam at-Tabaraani de soloonu ko fil awsat al awsat min tariqi Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurayra Seydina ci yoonu Sa'id ibn al-Musayyib mu jële ci gorom bi bon Seydina Abu Hurayra moo doon gorom ndax moom moo doon denc doomu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhuma anhum léegi mu ne <laughs> jële na moom ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu boobu mu leeral ne fa sarraha bi raf'i ila nabi sallallahu mu ne wa lafzuhu boobu ay kàddu la laa yasma'u nidaa fi masjidi tumma yaxruju tumma yaxruju minhu illaa li xaaja tumma laa yarji'u ilayhi ilayhi munaafiq foofu mu ne Seydina Abu Hurayra nee na xadiis bu mu yëkkati ne yonent bi sallallahu nee na waaw leeral ne kenn ci kenn du dégg ak nodd ci sama jàkka ji muy jàkkaay Medina ji mais nag bon attention loolu du la la la amul ma ah, manoo ne bon jàkkaay Medina bi la wax kon man bu ma nekkee ca Kaaba ga ñu nodd ba pare mu génn dara newu ci wala bu ma nekkee jàkkaay Pikine ji wala jàkkaay ñoojoor <laughs> ñoom fay <laughs> wala jàkkaay Danemark ji grande mosquée de Lyon <laughs> wala de Milano wala de Toronto fële ca Québec ah ca Québec ah wala ca Venezuela ak dëkk yooyee ak fépp ci monde bi que ne yow jàkk boo que ne yow léegi bu dee lool fii ci euh, non lool ci nga non ci nga waaw yeneen saa salaam da bu kenn du dégg nodd gi sama jàkka ji ba pare mu génn lu dul aajoo ko waral ah boo xam ne ma ginnaaw gi laa yar ñe waaja dem dellusiwul il ilayhi delluwaat ci ja illaa munaafiq ku dul ko am naafiq la parce que ki nga xam ne aajo moo ko waral mu génn. bu dee aajo la joo xam ne mën na koo faj laata imaam bi julli day ñëwaat léeg-léeg sax bu faj koo pare ñëw fekk imaam bi julli ba mais mu agsiwaat door a julli voilà dabe wala lu fekk mu jël. waaw wala bon bu dee nag koo xam ne daa war a sangu te duusi fii mooy euh, biir jàkka ji loolu mënuñu fee sangu amul fu ñu war a sangoo ndax janaaba la am bu boobaa këram lay dem léegi bu demee këram sangu fekk gaa yi julli ba pare bon mën na julli foofu. voilà mais li gën sax bu boobaa mooy mu ñëwaat ci jàkk ji daal di julli bu ko defee loolu ñëpp gars yi comme jotoon a gis ah ñaaw njortu boog bañ a nekk ci ñoom ne ah, kon sawaay de ngaañ ko taxoon a jug moo tax ñu boroom xam-xam yi am ñu naan rahmatullah booy génn defal benn geste boo xam ne ñëpp dañuy xam ne lii am na lu tax nga jóg waaw waaw nga jël dara benn mouchoir taf ko sa bakkan bi kii nii di ñu xam ne ah dañ naan seen xel na naan kii boo mooy lii wa ko dal waaw nga xam ne loolu day ngir symboliser ngànt gi la dal waaw waaw bon waaye nag waxuñ la bon <laughs> ngay génn jàpp sa tubéy ji di di di daw moom déedéet <laughs> waxuñ la loola <laughs> parce que loolu moom image boobu du bu nice quoi waaw man nga même bu dee loolu la man nga def boo xam ne comme bu bakkan bi jëlum mouchoir wala sax sa benn catu ah, def nii ah, rek daal di génn xam nga da ngay pressé waaxu daal di génn bu ko defee gaa yi <laughs> du ñu ñaaw njortu ci yow quoi waaw waaw akbar <laughs> kon nag mu ngi nee mu ngi noonu lii mooy li nga xamante ne nit ki nii lay doxale waaw waaw mooy këne léegi li ñu sànk naan ku ne euh, ci mazhabu zahiri yi nga xam ne moom yu mel nii dañ naan bon tere gi yore saa tere lan moo ko fi dindi est-ce am na saarif <laughs> ah amaana ku mel ni ñoom dañu ne ah mbir mi Euh, daa nekk loo xam ne nag euh, daa xaram waaye imaam yi ñoom dañu ne mbir mi rahmatullah alayhim dañ ko nekk loo xam ne danu ko asib imaamu Tirmidhi rahmatullah alayhi moom bi mu ko indee xadiis bi euh, moom mu ne xaraja rajulun abu chansa mu ne xaraja rajulun min al masjidi ba'dama ba'dama uzzina fiihi bil asr waaw foofu dafa wax ban ban ban ban waxtu la woon xam nga fee rek dane dañ doon nodd mais bii imam Tirmidhi rahmatullah ni mu ko indee dafa wax ban julli la woon mooy tàkkusaan la woon dañoo noddukat bi dafa noddu tàkkusaan waaw am benn waay daal di génn ci jàkka ji sayna abu hurayra fa qaala abu hurayra amma hada faqad asa abal qaasimi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kanta kii mooy na abul qaasimi sallallahu wa sallam mu nekk na ci bunt bi an alhamdulillah an affan alayhi ridwaanur rahiimur rahmaan voilà mu ne am na moom soloo xadiis bu mel nii moom seydina mawlaana uthman imaam ibnu maaja moo ko soloo foofu dane man adraka yoneen saa nee na man adraka al adana masjid thumma xaraja lam yaxruj xaaja wa huwa laa yuridu rajan fa huwa munaafiq luy moo tax képp ku ne farat kii nag eh, non loolu daa xaraama non génn noonu te amoo aajo moom bu la génn ci jàkka ji loolu daa xaram te loolu amaana nag mu gën a dëgg mu gën a parce que wax jii nii dafa garaw euh, euh, al imaam ibnu maaja rahmatullah alayhi dafa jële ci seydna uthman bunu affaana te noonu la rangale mooy bunt bi mu def kitaabul adhaani wa sunna wa sunnati fiiha wa sunnati fii kitaabul adhaani wa sunnati fiiha baabun idha udhina wa anta fil masjidi fala taxruj buntu he bu ñu noddee nga nekk ci jàkka ji bul génn ah. après mu indi xadiis Seydina Abu Hurayra bi après ci la teg na xadiis Seydina Usmaan bi radiyallahu taala anhu mu jëla ko ci Harmala tubnu Yahya sëriñu imaam Muslim la tamit àndandoo imaam ak al-Shafi'i tujibi al-Misri rahmatullah Abu Hafs mu ne qaala haddathana Abdullah mu jëla ci Abdullah ibn Wahb Maliki bu mag bi al-Fihri al-Qurashi mawlaahum al-Fihri mawlaahum al-Misri rahmatullah alayhi génnaat na kanta Harmala ibnu Yahya 243 la qaala mu naan baana Abdul Jabbar Umar mu jël ci Abdul Jabbar Umar al-Ayliyu Abu Umar ñi Abu Sabbah génnaat na après les années 160 an ibni Abi Farwa mu jël ko naan ibni Abi Farwa Ishaq ibnu Abdillah ibnu Abi Farwa Abdurrahman ibnu al-Aswad ibn Suwaad Abu Sulaymaan al-Madani yu génn àdduna vers am na wuute rahmatullah alayhi an Muhammad ibn Yuusuf mu jëlee ci Muhammad ibn Yusuf al-Qurashi mawlaam al-Madaniyu di mawla Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahim ar-rahmaan muy xadis boo xam ne bu wér la mu ne ah, an abiihi Muhammad ibn Yusuf jëlee ci baayam di Yusuf al-Qurashi al-Umawi eh, rahmatullahi alayhi mi mawla ah, ah, kii eh, Amr ibn am nañu ne mawla Usmaan la am ñu ne Amr ibn Usmaan voilà muy doomu Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahimi rahmaan radiyallahu anhu an Usmaan mu jële Seydina Usmaan ibn Affaan ibn Abil Aas ibn Umayya ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaaf al-Qurashi Abu Amr ibn Abu Abdillah ibn Abu Layla loolu lépp ay dàkkantalam la muy amiirul mu'miniina Zunnurayni ah, bokk ci ñu njëkk dugg ci lislaam xilaaf xalifa ñetteelu xalifa ah, bokk al-ashara al-mubashirina bil janna radiyallahu anhum annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi man adrakahu al-adhanu fil masjidi thumma xaraja lam yaxruj li haaja wa huwa la yuridu rajaa fa huwa munaafiq lii moom day wane ne lii daa <laughs> mooy jëf na jëfu ah <laughs> li nga xamante ne nii mooy eh, jëfu naafiq ah. xadis bi même bu dee am na ñu ko wéradil mais xadis bu wér la boo tax ku mel na Cheikh al-Albani rahimahullah dana xadis wér na voilà moom dana xadis bi wér na <laughs> waaw waaw waaw kon nag mu ngi noonu quoi léegi moo tax imaamu Suyuti moom da ko mandargaal ci al jaamiu saxiir bil xasan kene lu xasan la Seydina Usmaan radiyallahu ne képp koo xam ne yoneen saa sam nee na képp ko dab nodd bi ci jàkka ji ba pare nga génn génnoo li la génne du aajo te dellu si woo te nammul dellu si parce que bëgg nga dellu si mais après balaata ngay dellu si fekk dañu jullee pare comme ki ma ne woon da doon sangu janaaba mu ne moo a yeneen saa sam ne képp ku euh, noddu dab nga nekk ci jàkka ji après nga génn te bëggoo dellu si waat te aajo taxul nga génn te bëggoo dellu si waat kooku naafiq lu dul nekkook naafiq mooy jëf na jëfu naafiq walla iyaazu waaw loolu moom il faut am lu koy dindi ñu ñu ne lii dañ koo sit kese loolu nag ñoom imaamul xam na xajar ama moom imaamul Nawawi rahmatullah alayhi ñoom dañoo jàpp ne mbir mi ci ci cibeel la yem waaye ah wax jii moom day nekk loo xam ne lu tar la loo xamante ne yemale ko ci ci cibeel kese ci loo xam ne boo ko defee yeneen saa sam xam nañ ne du naafeq gële ah, gu rëy gi waaye loolu day wan ne loolu lu garaaw la waaw waaw imaamu Nawawi nag même ci al-Minhaj dana fiihi min al masjidi ba'da al adhan hatta yusalli al maktuba illa li uzr wallahu a'lam mu ne xadis bi dañ ciy jànge ci biel gu ñu cib génn ci jàkka ji ginnaaw bi ñu noddee lu dul ñu julli farata bi lu dul ngànt waaw ñoom loolu la jox waaye daal ku ne farata la it ah tout cas say wax moom nekk na loo xam ne lu ñu mën a dégg la wallahu ta'ala alam <coughs> kon foofu la boobu